que booy naan zam-zam sopp nañ tamit nga ñaan loo mën a ñaan rek ndax zam-zam lima shuriba la la yoneen saa sala wax zam-zam la ci ba nga koy naan la nga ci yéene rek la la ci borom bi di jox